mu ngi tuddoon Aws ibn Thabit ibn al-Mundhir ibn Haram Aws la tuddoon di doomu ku ñuy wax Thabit Thabit di doomi ku ñuy wax al-Mundhir al-Mundhir di doomi ku ñuy wax Haram moom Seydina Aws mi radiyallahu anhu mbokk seydina hassan la al ansaari de hassan ibn thabit ibn al mundhir ibn haram radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma di poète bokk ci poète yu magu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina hassan ibn thabitin radiyallahu taala anhu wa ardaa moo gën a siiw moo tax ñu naan la mbokk aws mi frère hassan ibn thabit la waaw akbar Euh, waxoon nañ ci ay mbiram mas nañ ko fi tudd bi nga xam ne ci la doon def ay poème dinañ gis tarjamaan insha allah moom Seydina Hassan euh, ci jàkkaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi naan leen naan ko songu leen wa ruuxul qudus <coughs> songu leen Jibril la ngi ànd ak yow di la jàppale ci ñoom kuffaaru Quraysh ni ndax waxoon na ne gis nga poème yii nii ñuy def contre yéeféer yi moo gën a metti xeej buñ leen jam waaw communication li mu amee solo moom Seydina Hassan Thabit euh, loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ujuhum wa ruuxul qudus ma'ak songu leen ñoom kuffaaru quraysheen qurayshi yi yéeféeru ak noonu l'islam yi Seydina Jibril mu ngi lay épaule di la jàppale kii nag Aws mi frère am la woon euh, moom Seydina Aws na Saabit moo juróon tamit saxaaba bu siiw muy Shaddaad ibn Aws Seydina Shaddaad ibn Aws moo gën a siiw bàyyi euh, moom ku siiw la incha allah tamit dinañ ko gis incha allah moom aws bii moo nekkoon baayam di shaddaad ibn aws radiyallahu taala anhu wa an abihi aws ibn thaabit moom nag seydinaa aws fekk woon na aqaba bu mujj bi bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dajeeg waa lamsaar fële ca aqabatu mina ca mina moom fekke woon na ko moom aws ibn thaabit radiyallahu taala anhu wa arda waaye fekke na xeex ku Badar fekke woon na ko fekke woon na bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu badrin moom seydina Aws ibn Mundhir radiyallahu taala anhu wa arda na ko noonu ah, moom seydina Aws ibn Thabit bokk na ci xare yi nga xam ne moom la fekke muy Uhud muy xeex bi ci tegu Uhud fekke na ko euh, li gën a dëgër mooy ne bi mu fekkee Uhud foofu lañu ko faate fa la génne àddina keroog ci ghazwatu Uhud euh, entre jullit ñi ak kuffaaru Quraysh yi alayhim min allahi ma yastaxiqun am na nag ñeneen ñu ne noonoo Euh, du foofu lañu ko faate du Uhud lañ ko faate euh, waaye ñu ko faate moom dund na fekke na xandak fekke xaybar fekke xeexu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp dund na sax ba xilaafa seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu wa arda lool imaam al-Waaqidi moo ko wax waaye imaam al-Haafiz ibn Hajar ci al-Isaaba dane wax ju njëkk ji wal awwalu asbat wax ju njëkk ji ne moom Aws ibn al-Munzir bi aw ibn Thabit ibn al-Munzir ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ngi génn àddina jamonoy Uhud mu ne loolu mooy li gën mooy li gën a dëgër ndax Hassan ibn Thabit ci euh, da ko martial mooy euh, li poème yi ñuy defar ku génn àddina di ci wax ay ak njàmbaaram ak mbaaxam ak yooyu di wane ñàkk boo ñàkk être bu la cher boobu mooy li nga xam ne imaam euh, euh, frère bi di Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu da ko martial ci xasida goo xam ne gu sax la te boo demee ci diiwaanu Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu nga fa bi muy wax moom Seydina Hassan naan wa minna qatilu shi'bi aws ibn thaabitin shahidan wa asna dhikra minhu almashahidu mu naan wa minna bokk na ci ñun qatilu shi'bi aws ibn thaabit ci ñun la bokk fekk mooy tagg seen bopp ñoom lansaar yi mu te ci ñun la bokk euh, qatilu shi'bi ci nga xam ne ci xurwa foofu la lañ ko rey woon muy ca Uhud di kan mu ne aws ibn thaabitin bañ koy rey mu ngi nekk shahid di martyr kon li gën dëgër mooy ne moom comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax ci al-Isaaba këne moom mu ngi génn àddina moom sayyiduna euh, euh, Aws ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu ibn al ibn Haram foofu la ca Uhud euh, wallahu ta'ala a'lam loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mu génn àddina keroog ci ghazwatu Uhud kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu